ñu war a fi ñu yemoon ci suñu chapitre deux cent seize baabu ta'kiidi zaka wujubi zakati wa bayaani fadliha wa ma yataallaqu biha bunt bi doon wax ci ngëneelu zakat ak insistance am ak feddale koom ak ngëneelam ak li lëkkaloo moom ci suñu jotaay bi ñu génn nag xadis bi ñu mujj woon xadis mu ne woon Jarir ibn Abdillah radiyallahu anhu annahu qaala baaya'tu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam ala iqaami as-salaa <coughs> gis na zakat mbir la moo xam ne dañ ciy jaayante léegi ñu war a jël xadis bu mujj bi ci suñu bunt bi mu nekkoon xadis bu gudd moo tax defuñu comme niñ doon def ubbi rek jàng door tàmbali doxoon nañ ko euh, annoncé woon nañ laa couleur que ne euh, nekkuñu di ko jàng ndax guddaayam di nga xam ne noonu la guddee mooy xadis mille deux cent quatorze mooy bii tëj bunt bi di suñu bunt bi ba léegi ñu ngi ci kitaabul fadaa'il baabu ta'kiid wujuubi zakaat xadis bi al imaam al Nawawi indi imaamul Buxaari boo demee ci Sahih bi nii la leen rangale mooy xadis tey naa Jarir biñ fàttali léegi te mu jëwoon ko gis ginnaaw moom la teg xadis bi sauf que bokkuñ bunt buñ bokk lépp ci kitaabu zakaat bu Seydina Jarir bi radiyallahu anhu bay baabul bay'ati ala itaa'i zakat buntu bi wax jaayante ci joxe zakat après nag mu indi beneen buntu baabu ismi maani'i zakat moom imaamul Bukhari buntu bi beneen bakkaaru ki nga xam ne mooy tere di joxe zakat wa qawlillahi ta'ala walladhina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah wala yunfiquunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adaabin aliim yawma yuhmaa alayha fi naari jahannama fatukwaa bihaa jibaahuhum wa junuubuhum wa zuhuuruhum haadaa maa kanaztum li anfusikum faduuquu maa kuntum taknizuun. Suuratul Tawba. kon noonu la tudde loolu lépp la tudde bunt bi bakkaaru maani'i zakat yi tere joxe zakat après nag mu door a indi xadiis bi moom al imaamu al xaafidu al <clears throat> Buxaari rahimahullah mu ne woon haddathana al Hakam ibn Naafi' ah loolu la ñuy njëkke tey parce que après duñ ci mu nee na muttafaqun lay wax buy jeex ah wala nañ bàyyi nañ def niñ doon def buñ yàq buñ yàq niñ doon yépp defar la sax waaye buñ dindi loolu buñ ci teggi voilà muttafaqun alayhi la waaye dinañ ñëw ci taxriij bi insha allah euh, mën nañoo jëlal benn wala lu ëpp benn jotaay euh, wallahu aalam léegi kon mu ne xadiis mu ne waan abi hurayrata mu ngi jële ci bàyyi muus mu ndaw mi radiyallahu anhu wa arda <coughs> mu ne hmm? lan la wax moom seydina abu hurayra radiyallahu wa ardahu mu ne annahu qaala nee na qaala mu ne wax na rasulullah mu ne ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam nee na ma min saahibi dahab tiens bon parce que fi ñu jëm fu sori la xaaji ñëw àggal nii di door a tàmbal mu ne ma min saahibi dahabin wala fidda amul kenn koo xam ne yàlla dénk na la njàngat yi ba ba ba pardon ak lépp bu ñuy wax nii lañ koy waxaale amul dem ba jeex ci ñëwaat déedéet xadiis comme ñu gudd yi rek waaw insha allah mu ne ma min sahabi ma min sahibi wala fidda amul kenn koo xam ne propriétaire nga borom bi may na la yakkal na la defal la ay or lii di or ak xaalis boo xam ne nag yow bala borom bi dafa lay xéewal googee laa yu addi minha haqqaha boroom ba ko yàlla defal lii joxewu ci xaqam alal boroom bi moo la teg zakat mooy xaq boo war a génn ci sa zakat ci sa alal ji képp nag koo xam ne yàlla jox na la or wala xaalis wala ñaar yépp nga boole waaye laa yu addi minha haqqaha oram boo bële hmm, fidda bi xaalis boo bële mais day delluwaal tamit ci or bi waaw mooy dexoowu ci li nga xam ne mooy xaqam illa lu dul ne ida kaana yawmul qiyaamah waaw borom bi xéewali na ko baddala ni'matallahi kufra waaw kii weccoo na xéewalu yàlla bi mu ko defal ci ay moroomam du dalee nëpp fulla du ñoom dañ koo gën a ñàkk jom déedéet da dañ koo gën dañoo ñàkk jom moom am jom déedéet borom bi yarzuqu man yasha mooy bu wërsëgal ku ko neex yabsutu li man yasha ah mooy tàllalal wërsëg ku ko soob waaye wa yokk bëpp mooy ñëpp bël ku ko soob yow mu defal la xéewalu may la lii ci or beeg xaalis muy nga yor alal nekk boroom alal waaw waaye nag joxe woo ci ndeysaan malheureusement àq bala yàlla ne ah alal ji nag dawaa bëgg nga joxeel ma ci lii nga bañ waa ji bañ kook luy xew loolu la liggéey ci àddina bi illaa lu dul ne ida kaana yawmul qiyaama bu bésub taxawaay ba jotee lii mooy am futihat lawu safaiha min naar ooram boobee wala xaalisam boobee dañuy tàngal ba mu tàng jër daal di koy xóoyal ba mu nekk ay plaque ay ay ay weñ mel ni mel ay jaasi wala ay kii yoo xam ne walla ay ay ay ay seng yoo xamante ne nag ci safara min naarin wala ñu defar ci sawara si yoo xamante ne nii le fait joxewul lee moo tax nag ñu koy teg mbugal mii di daan bu metti bi yoo xamante ne ci sawara la tàng jër wala rek ñu jël bette xaalis bi ak or bi xóoyal ko ba mu baax ñu daal di koy defar nag mu dëgër solide waaw bu ko defee nag ñu def ko lan bu mu dëgër fa uhmiya alayha fi naari jahannam wal iyaazu billah bon waaw buñ ko defaree ba mu baax ay feer yu dëgër ñu daal koy dugalaat ci kii bi mu tàng ba tàng jër waaw tàng ba daanaka yow kenn man la koo fa uhmiya alayha fi naari jahannam xam nga or xam nga or ak xaalis du ju përëm de përëm mooy mooy ruy përëm no kii nu mu euh, bii ruy ñoom dettax ak yooyu mais xam nga xaalis tamit da def waaw ñu jël léeg nga ne muy asam maa léegi man bu dee ne utiliser wu ma yoon yoruma ay lingots d'or ah. nag j'ai des milliards quand des millions en US dollar wala euro wala dalasi wala livre sterling wala li nga xam ne mooy français fa mais man bu ma joxewul sama zakat ku joxewul zakatam ñu ne nag kooku la ci ka parce que yooyu ñoo taxaw valeur fiduciaire yooyu comme niñ ko gisoon ci zakat ja ca siira ba walilah alhamdu wal minna ñoo taxaw place lii nga naan la or be xaalis waaw moo tax day dellu ko ne li ñuy xóoyal li ñuy tàngal noonu mooy xaalis bi ci boppam ak or bi wala dañuy jël ay weñ yoo xam ne moom la tàngal bi sa war a wam tàng jër ah après nag buñ ko tàngalee ni ñuy def ah fa yukwaa biha jambahu jambuhu wa jabinuhu wa dhahru wal iyaazu billah bu ko defee nag ñu commencé di ci lakk di ci ñaas fa yukkuwaa bi ha jël lool tàngal ba mu tàng jër jóge ci xaalisam bi wala ci ooram bi wala leneen lu ñu tàngal di ko ñaas di ko raataleel fan ci li nga xam ne mooy jëwam bi jan bi waaw wajab yi nii yii ak li nga xam ne mooy wàll yi mooy mooy wàllam yi faar yi malaaka di ko ci ñaas wa zahri ak ginnaawum gi waaw yaa ngi imaginer yow imaginer euh, fer boo xam ne dafa toll ni comme bale bale bale taxaw ñu tàngal ko ba mu tàng jër en ah, fer la nag wala mooy fer yi maçon yi liggéey di ko kuulee ko defaree ay ay ay ay ay ay ay ay kii fondation yooyu ñu tàngal ko ba mu xonk cuur ñu summi la soloo dara tamanoo naw te def dara ñu tàngal comme tàng jër di la ko raayalal ci la ko raay ci sa xar kanam ak sa ginnaaw gi sa famb yi kooku mooy bu ñu ci teg foofu foofu ñor laa wax boo naan nii ñu duural ñu ñu raayal la ko feneen daal di la koy kii feneen wal iyaazu billah loolu lay wax nii fa yuqwaa bu ko defee ñu ko koy ñaas jam fan jam buhu jëwam bi waaw comme que alalam ji ba mu ko yoree mooy li muy doon feeñe feeñaayam li taxoon euh, mu beew ndax alal ba ba muy lekk alal ja yaroon nay ci moom yaram wi di nes na fi xar kanam ko gis naa ay diw moo leer kii moo leer ndekete yoo alalu jirim yéeg alalu way ñàkk ñi am ci àq yi moom la dóoraale boole borom bi nag bi way nag nga doon sol ay yére di kii di romb foo jaar boo dëgmalee sa xar kanam gi naay yi nit ñi di la tagg nga war wane gannaaw ñu naan cëy buñ mënoon a am luñ mel lu mel ni moom waaw waaw waaw la waa Qaaruna bokkoon ba Qaaruna waxoon <laughs> ay waay aka neexoon ñu amoon waay maa utiya Qaarun waaw innahu la du hazzin azim moom de bàndil nañ ko cër bu mag ci wàllu am am yi comme que loolu la doon parade di wane loolu ci biti léegi bu demee moom lañ koy mbugale di ko ñaas xar kanamam bi di ko ñaas feer yu ñu ñëw tàng jër ak fa ak fàmb yi faar yeeg ak gannaaw gi lañ ko koy ñaase waaw fa uhmiya alayha fi naari jahannam allah fa yukwa biha janba waaw waliyasu billah waaw am na ci riwaay ma muslim fa yukwa biha janbahu wa jabina waaw janbu wa jabinu wa dhahruhu ci riwaay bi ñu nekk ak gannaawam la kullama bararat bu ñëwee nag ba feer yooyu daal di wo daal di dem xam nga feer day dem boo ko tàngalee bam tàng comme paaka boo xam ne da ngay suude sa dàll yi kaw kaw su yi nga jël paaka bi teg ko ci taal bi mu tàng jër nga daal di teg ngir mu mën a kolle rek nga teg xam nga bu yàggee ngay def lool def benn dàll bi defaat beneen defaat beneen day yekki nga soxlawaat tegaat ko ci taal bi sinon man lim manoon naka noonu lii la waaye dañ ko ci ñaas di ko ci ñaas jibi fàmb yi faar yi ak gannaaw gi ba mu demee nag ba seddaay bi commencé deñ ba mu commencé sedd tàngoor wi moom lay wax nii kullama baradat saa bu seddee rek u'idat lahu fi yawmi ñu delloowaat mbir mi ci biir safara si mu gën a bax gën tàng gën a xonq bu ko defee ñu daal di ko cay tàmbaliwaat di ko ñaasaat waaw Allahu akbar Allahu akbar waaw léegi nag loolu mooy lan mooy ci lay sax waaw ci lay sax balan ah yow yawmin ci bés boo xam ne kaana miqdaaruhu ak nattaleem day tolloo xamsiina alfa sana cinquante mille ans yaa ngi imaginer ci ñun suñu façon at yi waaw moom dañ koy jàpp di ko ñaas yaa ngi imaginer mooy du yeex day dem day continuer saa ñu ko ñaasee ba mu foog ne moo ci pare mbir mi di commencé di sedd malaaka yi dugalaat ci biir taal sawar waaw affaire bi gën a tey jafati mu ñu jëlati aywa di ko ko ñaasaat waaw noonu lay def di ko ko def cinquante mille ans waaw juróom fukki junni hein juróom fukki junni ay at ci bët loo xam ne bu ñun bu doon suñu at yi yaa ngi imaginer cinquante mille ans yow cinquante mille ba Seydina Isa ñëw ba léegi la loolu mat matul sax benn journée walla iyaazu billaah cinquante mille ans ba cinquante mille waa lii moom xër ci alal jar na ko xër ci alal ba xaq yi ci yàlla teg nga bañ koo joxe jar na parce que àddina bi gis nga loo fi dund dund dund yàlla xam bés boo duggee suuf nga xam ne ya balaata nga fay dugg waaw ndax sa tuxbiruka al ayaamu annaka la'ibun la sayyidi alxaaji Malik alayhi ridwaanul Malik waxoon ci zajrul qulub mooy dëgg nekkal di caaxaan rek sa tuxbiruka al ayaamu yow bi nga jàmbi non nekkal divertissement yii nii nekk am ci àddina bi nga topp leen nga seet waaw am na ñoo xam ne gis nga koor gi gaa yi ngi profité ci alquran yi di profité ci yeneen ñoom xam nga lu ñuy profité championnat yeeg dara du leen raw wal iyaadu billah mooy profité wuñ ci seenu temps ci lu am njariñ lu leen di amal njariñ buñ duggee bàmmeel non non non non ñi gën a ñàkk bopp ñooy ñi nga xam ne ñoom ci ñoo xaram lañ ne loo xam ne ak xaraamam dafa leeru lu kenn du nattable naxaate wuruj ah tecc nar jëw rambay ak lekk alal ju daganul ci riba yi nga xam ne moom lañuy ñuy dundeek ndax nit ñi jàpp ko tudde ko nag homme d'affaires lu muy lijjanti buñ ne waaw saa lu muy liggéey ñu ne lijjantikat la waaw femme d'affaires la wala homme d'affaires la lay lijjanti wal iyaazu billaah booy dugg suuf yow ñaata milliards ngay des ci biir suuf si la doon def moo lay fekk ci foofu waaw te yàlla waxu kañ nga fay dema ndax al mawt yati baxta wal qabru sunduqul amal lañu naan moom la Seydina Ali doon wax radiyallahu anhu waaw gis nga dee buy dikk day bette waaw day bette de waaw day bette lool kanta sa bàmmeel lépp loo jëf mu ngi mel ni dañuy jël rek ubbi sa bàmmeel ubbeeku na ba pare malaaka yi boo defee lu baax ñu sotti ci biir boo defee lu bon ñu sotti ci biir boo deewee ñu ubbiwaat dugal la yow ci biir léegi ba bu fa noot moom mooy lay moo lay écraser bu dee bu bon bi lan lay écraser bu dee bu baax bi mooy nga nekk ci xiiwal kon nag war nañoo xool lan la ñuy jà lan lay eh, eh, ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat li ghad la borom bi wax Allah yéen ñu gëm yàlla yokk leen ragal yàlla te bakkan bu nekk na suuraale tey bàyyi xel ana lan la jiital ngir ëllëgam yaakaar naa ne kenn parewul ci yàlla naan dem ca yàlla malaakay di la laaj sa temps doo ko jeexale woon sa ndaw nga naan ci seetaani caaxaan xanaa xanaa loolu nit parewul nag ngir ngir ngir ngir présenter loolu quand même alors que moom ci boppam jàngoon na wa maa xalaqtul jinna wal insa illa liya'budun borom bi ne man binduma wax la objectif lu tax mu di la fi te loolu tax mu indi la boo ñëwee moom la lay laaj est-ce que yaa ngi ci waaw binduma nit ak ginne lu dul ngir ñu jaamu ma ngay permettre sa bopp yow di nekk ci ay caaxaana ci yëgal yi man ay majaalisu shaqawa li nga xam ne mooy bërëbu texee di kay yi bu ci am ñu gis la ko wala nga nekk waaw wal iyaadu billah waaw ñooñu ñooy ñi nga xamante ne nii dayya'u a'marahum fi ghayri ta'atillah la boroom al-Laxdari yi doon wax rahimahullah ñi ñooy xam ne ñoo sànk seen jaamu seen eh, eh, ak yi xam ne du jaamu yàlla fa yaatuuna bukaa'ihim yawmal qiyaama woonaa seen bari jooy yawmal qiyaama te barzax buñ ne dugalee bàmmeel la ñuy tàmbali waaw xam ne fii yow fi def lu tus borom bi ne nag dañ le waa ji dañ koy ñaase noonu di ko mbugale noonu saa bu seetee mu ñu xamaat ñu tàggalaat mbir yi di ko ñaas ci bés boo xam ne yéen bu ngeen ko doon compter seen équivalent bi ci cinquante mille ans lay doon yéen ci nit ñi allahu akbar allahu akbar waaw la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al léegi noonu lay nekk ñu koy def noonu muy wër rek hatta yuqda bayna al-ibad bañu borom bi di di di ah di di àttee diggante jaam yi moom mooy jamono ja nga xamante ne ci la ñuy àtte jaam yi moom ci lañ koy def nii yée wal iyaadu billah ñu ngay àtte nit ñi di leen seet moom nag moom daanaka déedéet moom ñu ngi koy ñaas xanaa borom bi waxul woon ne kullama madijat juluduhum baddalnaahum juludan ghayraha liyazuqu al'azab Allah aw oh. ne gis nga nit ñi <laughs> ñu ñuy buggal saa buñ demee ñoo lakk leen ba seen yaram ya ñor xam nga ñëw ñu mooy ñi safara ba pare waaye ci itam la da ngaa foog nga yaramu boobu bu ba ci borom bi da koy teggalaat yaram bi di gën a diis waaw u'idat boogee safa'ih yi da koy da koy mooy mooy ñu delloo ko waaye yaramam bi tamit da koy yenu waaw <laughs> waaw cëram ya nga xamante ne nii moom lañuy ñuy delluwaat ginnaaw ba ko lakk-lakk yi daal di daal di daal di ci euh, euh, nga xamante ne euh, soppi ñu defalaat ko yaram yu bees ngir mbir mi li gën a tar fekk tamit jamono jooju ne yóbbuwaat ñi koy lakk ci biir safara si mu gën koo xamb kullama nadija saa bu ñoree ba xomb juluduhum seen seen seen der ya seen yaram ya baddalnaahum borom bi nee nañ ma daal di leen soppil juludan yeneeni bad yu bees yeneeni yaram yu bees ghayraha yu wuteeg yi nga xam ne lakk na ba ñor lii tax borom bi li yazuqul azab ngir ñu gën a mos li nga xam ne mooy mbugal ni nga xam ne moom lañ doon tëkkoo ñu naan sama yoon newu ci walla nekk ci àddina di def lu la neex tey nga xam ca suuratu nisaa yi la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim noonu koy def loolu ba nga xamante ne nii moom la pare di àtte jaam yi allahu akbar tanta <laughs> loolu lay niroog xadiis banaan ay woy ndeke addina daal te lool bon hadis boobu ku mel na al imam al iraqi al hafiz sëriñ imam al hafiz ibn hajar rahimahullah mu ne imam nabi dunya de moo ko solo al bayhaqi da shu'ab ci yoo ay yoon ci yoonu kel imam euh, al bayhaqi ci yoonu ibn abi dunya la ko jële rahmatullah alayhi mais mu yem ci sayyidina ali ibn abi talib ci sanad boo xam ne euh, euh, dafa dafa dog mu ne man nag dajuma xadis bi bu ñu yëkkati ko ba ci yoneen saa salam mooy xadis bi nag ad xalaaluha xisaab wa xaraamuha iqaab waaw adduna xalaaluha li fi dagan xisaabu lu ñu lay àtte la ëllëg dinañ la taxaw loole laaj la yusalul mar'u ala an-naqiir nit ki dees na ko laaj ah hatta tàndarma waxuma tàndarma mais gis nga wëñ gu sew woowu lu lu lu lu woyof loolu di nekk ci biir tàndarma gi lu toll noonu sax dees na la laaj la hawla wala quwwa bu yeboo nag fa a'iddu lil mas'alati jawaaba <laughs> waajalal leen question yi leen war a laaj ëllëg tontu yi te tontu yi damay toog di philosophie de loo jëful woon fii doo ko tontu ëllëg waaw Allahu akbar kon duniyaa daal nekk xalaaluha xisaab lee fa dagat dees na la laaj saytu la ci wa xaraam waa kantaa ya xaraam nga nee woon iqaabu ay mbugal la lay jural comme waa ji kon moo na al imaam al xaafiz mu ne lii dañ ciy jànge kon man nañ ci jànge ne kon ki nga xam ne mooy tere doon joxe zakat te kii jullit la laa xaw la moom moom bokk na ci ñi nga moom lañuy mujjee àtte ëllëg waaw dañu koy mbugal comme ni ñu wax ni ñu ko yeneen saa saa wane ba ni nga xam ne ci lay pare ajja ci lay pare jaam yi hein leen waaw après nag ñu daal di ñëw ci bay mbiram moom waaw doorat koo lijjanti moom Allahu waaw walla it xatta yuqda naas man na nekk ne moom bu ñëw ñëwee xam nga daa am ay taxawaay addi àllaaxira dañuy dañuy jóg rek ñu daal di ñuy xisaaba non atte ñu déedéet wala mooy kon dañ koy mbugal di ko mbugal ba kera ñuy commencé di atte ñi waaw waaw allahu akbar mu ngi noonu wallahu taala alam léegi nag mu fekkee ñu koy mbugale nii en attendant ñu atte ñi moom moom ñu ngi koy teg mbugal yi wala laata atte bi di tàmbali moom moom moom moo njëkk tàmbalee mos moom moom mu tàmbalee dégis te lu ñaaw yoo xam ne ay ay ñaas yuñ koy ñaas ci jëbi front bi ah fambam yi kot yi ak ni nga xam ne mooy gannaaw gi après nag ñu daal di fayuroo waaw bu ñu àttee nit ñi ba pare nag fayuroo ñu xool nag seet ay dossier am sabiluhu yoonam waaw <laughs> waaw fa yura sabiluhu ñu xool yoonam waajoojee est-ce que a imma ilal janna wa imma ilal naar borom bi door a jublu ci mbiram léegi da xool est-ce que kii sax da koy dugalaat malgré lii nii da koy dugal àjjana wala da koy dugal sawara waaw allah al-iyaadu billah waaw loolu mooy bu dee ne liñ ko jot a ñaas tax na lépp loo xam ne bugal bu mu waroon a jot ci alalam dam doon tere mate na ci bugal ma mat na ñu dugal ko àjjana fekk maa daama boroom tawxiid la gëmoon na yàlla waaye bu dee matul ñaas nañ ko waaye matagul am na lu des borom bi bu ko mayul ci yërmandeem moo xam may ku ko rabb wala moom ci boppam mu dugal ko noonu walla leneen te xoole ko leneen wala keneen da ko yóbbu sawara mu daal di lakk la fa def ngir expier boppam set ci li nga xam ne mooy bakkaar bu mag bi mu newoon waaw ngi noonu waaw waaw bu dee way ngëm yàlla la foo jaar dina dem àjjana waaye nag bu dee ne eh, borom bi dogalul ne lim lakk nii des na bu mu naru lakkaat day dem lakkiwaat ah ca sawar si wala rek mu ne lim defoon liñ ko kii doy na léegi ñu dugal ko li nga xam ne mooy àjjana bu dee yéeféer moom amul leneen parce que maa niroo am na koo xam ne jullit la te am na koo xam ne à fortiori la mooy yéeféer bi nga xam ne borom alal gëmul yàlla gëmul yonent bi sallallahu alayhi kooku de façon moom du joxe zakat mukk même bu ñëwoon di ko joxe sax kenn du ko nangul lu tax parce daa am préalable lu war a jiitu loo xam ne moom la war a njëkkal te loolu njëkkalu ko waaw waaw mooy rasulullah mi sallallahu alayhi jooju noonu lañ koy def xam nga ne loolu garaaw na <laughs> loolu day dem aljana wala day dem sawara waaw bu dee yéeféer bi moom li ñu doon wax non moom dañ koo tega ni nee parce que moom moom gëm préalable boobu li war a jiitu moom la amul waaw muy gëm yàlla moo tax alalam met moom de façon li muy génne même bu génnee doon pësakaat sànni seeraat ñeent du ko jariñ dara waaw bu dee kooku moom euh, euh, euh, ñu xool est-ce que ilal ilal janna ila naar non kooku amul ilal janna ak ilal naar kooku moom ilal naar direct la waaw bu dee wéy ngëm yàlla bi rek liñ na wax moo ci nekk. bu dee ne lañ ko ñaas noonu doy na loolu fa lay yem waaw mooy euh, loolu doy na wala borom bi gis ne des na mu daal di koy tegaat yeneen daan yoo xamante ni nii day jaar sawara waaye lu mu yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg dina fa génn bis ngir dem aljana wallahu taala aalam léegi wala rek koo xamante ne nii te kooku day mujj nekk yéeféer ne jullit la mais waaye dara fii euh, zakat daal dara la daganul voilà man daal saa joxe zakat yi ñu ne ko xalaay comme yooyu ñu <laughs> ne waaye ma ne yi wax yëpp wa aqimu salawaatu zakat yëpp gis naa leen waaye maa ne eh, sa toog laa wax kooku moom mooy daa daganal lu yàlla xaraama euh, euh, lu yàlla daganal ne def leen waxuma la daganal kese waaye ne def leen digle moom mu ne loolu dara kooku moom day dugg ci cadre yéeféer yi wallahu taala alam léegi nag bi yeneen saa waxee lii euh, kii lañu ne ko mais ya rasulallah waaye yow ndawal yàlla saa sala fal ibil waa gëléem nag xam nga li mu fiñ jóge lan la wax ma min sahibi dahabin wala fidda waaw amul benn borom ku am or wala xaalis wurus wala xaalis koo xam ne du ci joxe xaqam lu dul yawmal qiyaam mu wax lii léegi bi mu waxee yii yëpp ñu ne ko waaw la ndax parce que saa kat li nga wax day mel ni kon borom or bee xaalis bi rek waa léegi te zakat xam nañ ne du ci lool kese du ci aar xaalis ak or waa kon yonent bi saa salaam qiila yaa rasuulallah waa fal ibil waa ki nga xamante ne nag moom gëléem nag ki nga xam ne moo ay gëléem la ko yàlla mayoon sàmmkat bu mag la woon fii mu ne fermam yi dañoo fees del mu koy bàkkoo gaa yi di ko muy welu photo rek waaw ñu naan cëy sawaay mu matal affaire yi waaye war cee joxe zakat bi ci joxe dra waaw géléem yi du ci joxe tuus tuus tuus tuus ñu ne ko waaye yoneen saa salaam léegi kon xam nañu kuy mel ni dañ naan ko xam nañ ki nga xam ne daa yor alal or wala xaalis joxewu ci zakatam bañ koo joxe li koy xaar ëllëg waa léegi boroom géléem bi nag koo xam ne moom li la yàlla jox gëléem la ah mu bañ mu bañ koo joxe ah zakaatu gëléem yi mu bañ joxe affaire yi waa kooku moom nu mu fay demee ah yonent bi saa saam xaala mu ne wala saahibi ibilin laa yu'addi minha haqqaha mu ne wax ji du ñëwee kese de du oo rek xaalis kese ah waaye waaw du caagante ne ku yor gën gëléem gu la yàlla ay gëléem troupeau yi jëleen nga war cee joxe zakat defoo ko laa yu addi mina haqqaha du jël càggaleemam yooye joxe ca aqam la ci war jox ko fuqaraa yi way ñàkk yi ña bi wax ca suuratu tawba innama sadaqatu lil fuqaraa wal masaakin wal amilina alayha banam jeexe mu bañ xañ leen ko lu dul ne hein mooy xew lan mooy xew waaw ta ta ta xool xam nga àqu alal ji waxoon nañ la li gën a dëgër bii weesu que ne c'est pas que waxoon nañ la ko ci euh, biñ naan imaamu Nawawi dana ne voilà euh, lii day wane euh, voilà zakat alal li ci li ci li ci li ciy farata kese mooy li ciy àqam mooy zakat te loolu waa mu la yaa jumhur di wax mais loolu ginu la dëgër waaw loolu ginu la dëgër loolu kese te waxoon nañ la ko ne la affaire bi alal euh, c'est pas que euh, waa ji lekk la ah, te yow euh, yow daal alal ji daal boo joxee zakat léegi sa gannaaw bandang non waxoon nañ la am na yoo xamante ne borom bi ci boppam daa def ne lool farata la ci nit ki génne ko waaw ci alal comme ki nga xamante ne moom ngay dundal kafa bil mari man du fàttaloon nañ ko keroog an yudayya man yaqut waaw doy na ci nit ki bàkkaar muy doya dal koo xamante ne borom bi dana dundal ko nga doyal waro ko loolu kay kon loolu xam nañ ne kon loolu loolu mooy ka ngay joxe défense wala kaw ko ngay dundal yow doo ko jox zakat loolu moom leer na zakat moom eh, eh, eh, nekkul li nga xamante ne nii mooy ki ngay dundal amoo droit di ko jox zakat kon nag ko ñu xam ne kon lool àq la <laughs> waaw kon nag mu ngi noonu moo tax bu la bi ne fii amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum ca ne Ah. nit ñi fii am waalim mooy ñamu doon lim way ñu baax ñoo ñële waaw te tamit eh, ñoom dañ koo doxe mais ñépp lii lañ war a def seen alal yi am na xaqu maalum bu ñu xam bu yàlla définir li saa ili ñeel ci ñaan kiy laaj wal mahrum ak ki ñu xaj léegi am nga waa jumur rey ne la alhamdulillah comme niñ la ko waxee léegi ma ne alal amul benn benn àq lu dul zakat waaw léegi yeneen yépp yi ñëw comme yu mel noonu walla sir bi digle ngay joxeek yooyu dañ koo sopp kese tamit ci makaarimul axlaaq la waaw ci euh, euh, mataalu euh, teddaanga ay jikko waaw waaw <coughs> te aaya bi suñu boroom da wax di tagg ay nit ñoo xamante ne ñoo mel nii waaw saala sa'ilun bi azabi waaxe ba nim jeexe waaw ñoo ñële mu doon tagg da doon tagg ci ay jikko yu rafet yu ñu taxawe loolu warewul ne lii moom kon lii nii farata la voilà kon loolu lu ama am solo la waaye nag euh, euh, euh, loolu insha allah de toute façon loolu dëgërul waaw ñii nga xam ne ñoo ne dama ne am na beneen aq alal du zakat du lool kese mooy li dëgër te loolu looy ku mel ni ñoom al imaam ash-Sha'bi ñoom al imaam al-Hasan ibn Yasaar na noon Taawus ñoom Ataa ñoom Masruuq rahmatullah alayhim ah ah ah am na leneen kay alal non am na beneen aq non du zakat kese mooy aq ci alal ah, ay <laughs> am na yeneen comme ki nga xam ne daa loru waaw ak yeneen yekk yeneen comme yi ñu wax léegi ak ki ngay dund rek yooyu <coughs> te lool euh, ku mel ni Waliyuddin al-Iraqi rahimahullah bi euh, doomu al-Iraqi mel na gis nañ leen temps yi yëpp ngi leen di gis